wa ila thamuuda axaahum saalixa qaala yaa qawmi abudu llaha maa lakum min ilahin gayruhu qad jaa'atkum bayyinatun min rabbikum haadihi naaqatu llahi lakum aaya fadaruuhaa ta'kul fi ardi llah fadaruuhaa ta'kul fi ardi llah wala tamassuuhaa bisuu'in fa yaxudakum cadaabun aliim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak ñett mu ne wa ilaa ca waay ña nga xam ne ñooy waa samuud de ñoom de yabalaa naa fa axaahum seen mbokk bu bokk ca ñoom ci wàllu deret saalihaa tuddoon seydinaa saalix alayhi salaatu wassalaam qaala ba mu ñëwee mu ne leen yaa qawmi e yéen samay ñoñ ubudullaha waay waay ngal la waay jaamu leen seen boroom wéetal leen seen boroom moom dong maa lakum xamaluma leen taamu ngeen min ilaahin ci yàlla bu ngeen war a jaamu ci dëgg xayruhu ku dul moom de qad jaa'atkum dëgg-dëgg na dikkal na leen bayyinatun yu leer nañ yoo xamante ne moom la ma sama boroom tabaaraka wa taala jox ngir mëndil leen ko min rabbikum tukkee ci seen boroom haadihi muy lii nag loolu mooy lan mu leeral leen ko haadihi lii naaqatu nam naagala la naaqatullaahi naagaak borom di tabaaraka wa taala la te gis nañ ne ñoom ñoo ko laajoon walla ñoo ko ne woon indil ñu màndarga buy wane ne borom bi tabaaraka wa taala moo la yónni ba pare nag ñoom ñoo wax ne màndarga mi lii lay doon miracle mi lii lay doon nag suñu mu ne leen nag kon nag dikkal ne leen nag léegi nag loo xam ne preuve la delu leer tukkee ci seen borom muy naaga gi haadihi li naaqatullaahi mooy naaga yàlla gi gëléem gu jigéen gi nga xam ne borom bee ko moom de lakum ñeel na leen ci moom màndarga buy wane sañ-sañ kàttan ak man-manu borom bi tabaaraka wa taala ba bi ngeen waxee ne na gëléem gi génn ci montagne bi seen seen borom tabaaraka wa taala génne ko kon nag fadaruha na ngeen ko bàyyi nag moom gëléem bi tranquillement nag bu ko defee takul mu man di lekk fii ardillah muy lekk ci suufa si yàlla si voilà xanaa kay lool war naa simple comme niñ ko waxe woon naaqatullah di lekk fii ardillah lool ban ban ban ab ab ab lu contradiction moo ci am mooy naagaak borom bi tabaaraka wa taala di lekk ci suufas borom bi kon bu leen ko laal de mu ne walaa tamassuha ta bu leen ko laal bi suu in ah na ngeen ko bàyyi muy lekk ci suufu si yàlla si wala tamassuha ta bu leen ko laal bi suu in ci lu ñaaw de ah bu leen ko cor bu leen ko bu leen ko def lu ñaaw de ndax bu ngeen ko defee kat fa yaxudakum ca saase fan yoo yële borom bi dina leen jàpp adabu mbugal alimun boo xamante ne nii bu tara tara tar la de wadkuru leneen ta fàttaliku leen ko leen xéewal gii leen borom bi tabaaraka wa laa defal is ba nga xamante ne nii jaalakum ci la leen def xulafaa a ngeen xam ne yéen a wutu ay yoo xam ne ñoo wutu ñu fi ne newoon mim ba'di din ginnaaw waa kër aad ña nga xamante ne ñooy waa kër Seydina Huud fàttale ko leen xéewalu borom boobu mu leen defal ginnaaw ñoom ñële moon di leen fi ne wa bawwaakum fil ard mu wàcc leen ci suuf si mu leen teg na tattaxiduuna min suhuliha qusuura ngeen di jàppe ci plaine yi mooy ci nga xam ne mooy ci suuf si nga xamante ne borom bi da tàllal ngeen man ci di defar ay palais ay njënd château ay villa di ci dëkk ay kër yoo xamante ne ay dëkkuwaay yu baax ngeen ci am de wa tanxituuna nga xam ne mooy alhamdulillah comme niñ ko jëlee ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ci wàllu ñoom dañoo amoon ñaari ay résidence yu bari lañ doon am voilà liñ naan les résidences d'été et <laughs> les résidences d'hiver xam nga ne moos loolu ñu bari amuñu ko de mooy koo xamante ni mën naa am ñaari kër moom ay mbiram dafa dox ba day am villa kër du ay pukkus de comme niñ ko xamee Europe nii da ngay louer fee benn bâtiment bu rëy ñëpp ne ci déedéet mu nga ngay gis loo xam ne ab château bu rëy rëy ab domaine ñu ne waajee ko moom boo xam ne nag pour bu tàngoor wi la woon loi bu tàngee jamonoy tàngoor moom foofu lay ne waaye loolu moom na naan naa ngeen di jàpp min suulihaa ci plaine yi mooy ci suuf su tàllalu si xusuuram ngeen ci mën a defar ay palais ki ngeen di wa na ngeen di yett nag aljibaala kantaan ak seen kër yi nga xam ne moom mooy bu seddaay bi dugg see muy hiver ngeen dem nag ci montagne yi borom bi daal di leen tàggatal montagne yi ngeen man koo yett man faa am nag yatt fa buyuutan ay kër yoo xam ne ci ngeen di dëkk bu seddaay bi ñëwee ndax foofu fa la nugg gi gën nekk moom ñoom dañ noon lool lañ doon def fadkuru kon nag waay waay waay ngal la waaye waaye daal di leen fàttale ko waaye tey sant ala allah li nga xamante ne mooy xéewalu borom bi mu leen defal de wala ta'thaw fil ardi mufsidin te bu leen nekk ñoo xamante ne ay yàqkat yu mag ngeen di doon nekk ci suuf si mufsidin a nekk ay yàqkat qaala bam nag xaalal malawu gaa yi nag ña nga xam ne ñooy waa assemblée ba ña nga xam ne ñooy waa ndomboy tànk ya ci ay ñoñam nag ne daal di koy wax ne ko nag lilladina fu di wax nag ñi nga xam ne ñoom lañ ñéewal doole tañ jotoon a gëm Seydina Saalih mooy ñi ko jot a gëm léegi nag gars yi comme ñoom borom bi day def en général yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu bari ñi leen di njëkk gëm mooy mooy way naw ju doole la ñuy doon ñoo xam ne seeni poste taxu koo demee noonu ci way ñàkk ñi te tamit ci wàllu socialement man nañu koy bañ a kawale dina am ñoo xam ne boroomi alal la ñuy doon mais du ñoo ñoom duñ ci ëpp moo da ngay gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy door a woote ñi bari ñu ko doon door a gëm mooy bokkul woon ci ñi nga xam ne ñooy ñu kaweñee kawe ñi amoon na ci ñoom voilà que Siddiq que Sayyidna Ali ibn Abi Talib ko Uthman al-Mu'ta ka Abdurrahman ibn Awf waala ki nga xamante ne ni mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum waaye ñu ëpp mooy ñoom Seydina Bilal la ñoo nag Seydina Ammar ñoom Seydina Suhayb ak ñooñu ak ñoom Seydina ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñoo ñoom ñoo nekkoon ñi nga xamante ne nii ñoom <laughs> Zinnira wala radiyallahu anha <laughs> yaa ngi fàttale ko ba Abu Jahl naan mu way mooyeen a tasbiqu daawaay zinniratun ala rushdin mooyeen yaakaar ngeen ne mais gars yi di laaj man Abu Jahlin ko amana wala hakam mais yaakaar ne mais Zinniira la pauvre Zinniira mi benn jigéen la woon boo xam ne dafa gëmoon yàlla waa waa Quraysh di ko mbugal Seydina Abu Bakar daal di jënd libéré ko mu naan waa moom yaakaar ngeen ne moom moo moo silmaxa woon léegi euh, waa Makka ne ñaw <laughs> laaj leen Zinniira sawaay yi da doon weddi suñu yàlla yi naan day gëm diina ju bees ji suñuy yàlla yi yóbbu na bët yi mu ne leen waxu ngeen dëgg far borom di waat indiwaat bët yi muy gisaat <laughs> voilà léegi mooy ñu mel noonu la doon doon quoi. mais sinon doon na am ci kilifa yi léegi nag gars nag ñoom nag mooy assemblée bi way ndomboy tànk yee ak ñoo ñu yoroon dëkk bi ak alal yi da doon nekkoon kilifa yi nag daal di di ñaawal quoi di wax ñi nga xam ne ñoom la ñu néewal doole way ñay ñàkk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jot a gëm naan ko nag li man amana di wax ñi nga xam ne ñoom lañ néewal doole ca dëkk ba te bokk ñi nga xam ne te ñooñu ñooy li man ñeel ña nga xam ne amana te ñooy nga xam ne ñoo ko gëm minhum te bokk ca waa dëkk ba ñoom waa sa waa kër waa kër Seydina Saalih moo mala di waa Samud alayhi salaam ñu naan leen di leen ñaa naan leen <laughs> kilifa yi di wax ñi gë jot a gëm quoi naan leen ata'lamuuna moo yéen ndax xam ngeen anna saalihan moo yéen xam ngeen ne Saalih est ce que xam ngeen ne Saalih moom mursalun ce que koo yónni ndeke ci boroomam léegi nag lii mooy laaju euh, kokkali la voilà <laughs> mooy mooy fa ah, yow mooy ironie la quoi yéen yaa yéen xam ngeen ne Saalih nii dañ koo yónni quoi boroomam nee na moo ko yónnee xaalu léegi nag bañ waxee gaay loom ñaan inna yëg leen na mayuñ leen sax ñoom ñuy tontu ñu ne leen inna ñun ñii di kilifa yi yor ndomboy tànk yi mima bi bihi gis nga nee naa yi liñ ko yónni moom mu'minu ne non ñi nga way ngëm yàlla yi bokk ne leen biñ leen waxee lool ne leen waaw ñun xam nañ ko kay xaalu ñu ne innaaw waaw xam nañ de moom lañ koo yónni da ngeen di laaj laaju tooñ waaye ñun xam nañ ne dañ koo yónni te te innaa ñun bima ursila li ñu ko yónni ci moom bihi moom na gëm nañ ko gëm nañ na yonent la alayhi salaatu wassalaam te li nga xam ne moom lañ ko yónni dëgg la borom bee ko yónni xaala bañ waxee lool nag xaala mu wax alladina stakbaru gaa yi rëy rëylu te mooy mala bi ñi nga xam ne ñoo leen doon laaj di way ndomboy tànk yi ne leen nag innaa yëg leen ñu wax leen lu leer billadi amantum bi lii ngeen xam ne moom ngeen gëm muy diina jii nee na moom la fi woowee tëralin bii mu fi andi ñun ñii moom kaafiru na weddi nañ ko ba tëdd ñu naaj wi léegi nag nan lañ def ginnaaw gi ginnaaw naaga gam leen ne woon nag mooy laaya yàlla yim leen wan fanqaruha gaa yi daal di koy cor daal di koy rey an naaqata daal di cor naaga ga giléem gu jigéen ba waataw an amri rabbihim ñu daal di féttërlu ci li nga xamante ne mooy se digalu boroom ba nga xam ne ak seen waxoon leen ko laal ak li nga xamante ne mooy li nga xam ne moom lay digleeg lislaamam bi waaw daal di kor cor li nga xamante ne mooy gëléem ba wa qaalu ba pare nag ñu ñu def ko ba pare naan yaa saalihu i eh, yow saalih la ñuy wax la alayhi salaam yow la ñuy interpeller la itina waay waay dikkal ñu nu mu gën a gaaw bi maa ta'iduna léegi li nga xam ne moom nga ñu doon dik du waxoon nga ne bu buñ coree gëléem gi ñu daal di bëggoon ñu daal ñu léegi nag na ñëw cor nañ ko in kunta minal mursalin mursalin neem nekk nga ci ñi nga xam ne ñoom la ñu yebal de ñoom la ñu yónne alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom ne fa xadathum mooy ñetti fan leen waxoon ne leen yéen tamattaawu fii diyaarikum sama salaasata ayyaam voilà loolu moom mooy comme niñ ko gise woon yéen moom bànneexu leen ci seen kër yi ñetti fan bugal mi ñëw seen kaw léegi nag mu ne leen kon nag fa axadathum mu daal di leen jàppar rajfatu rëng-rëngeega tremblement de terre baak yuuxu wa fa asbahu gaa yi mujj fii daarihim ca la nga xamante ne nii mooy la nga xamante ne nii mooy seen kër yaak seen villa yaak seen kër yu baax yooye la ñu amoon jaasimiina daal di fay bóof mel ni dañ leen a rangale ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi dal ci ñeneen ñi mooy dañoo dee ba da ngay mel ni fii mooy ndox yooyu mbënd yooyu jaar ci benn koñ ramasser nga yu fenn nag daal di ndox mi daal di retiré wu dem noonu ñuy nekke def ay taa ay jal noonu lañ mujj mel fatawalla anhum seydina saalih nag keroog bi nga xam ne alayhi salaam ci la mbugal mi di ñëw daf leen du mooyu di dem ndax boroom bee ko ci jox ndigal mu génn dëkk ba waqaala ba muy dem mu ne leen yaa qawmi laata mbugal mi ñëw ee yéen samay ñoñ laqad ablaatukum dëgg-dëgg man de daal dinaa leen jottali de risalata rabbi sama message borom wa nasahtu lakum te man nag daal yéwénal de daal dinaa leen laaya biir bokk walakin waaye yéen daal gis naa ne laa tuhibbuna an-nasihin bëggu ngeen woon koo xam ne moo leen di laaya biir di leen wax dëgg lii nii nag am ci boroom xam-xam yi ñu ne non lii mooy bi leen buggal mi dalee ba pare la leen ko wax comme ni yonent bi alayhi salaam comme niñ ko gisoon keroog bi ñuy gis ghazwatu badrin bi ci suuratul anfaal que bi muy wax ak ñoom abu jëlin ñoom utba ibn rabi'a bi ñu leen sànnee ci teenu badar ba naan leen ay naan leen laqad wajat man de trouvé naa li te di leen woo yaa Shaybata ibn Rabi'a yaa Abaa Jahl nag ñooñu laqad wajadtu man de trouvé naa fekk naa maa wa'adani rabbi haqqan loolu mooy saar bi saar bii ñu nekk gisoon nañ waa Araaf waa waa aljana liñ doon wax li nga waa safara naan leen ñun fekk nañ lañu suñu borom digoon muy dëgg est fekk ngeen la leen seen borom digoon muy dëgg loolu la aaya boobu la yonente bi alayhi salaam doon wax ñoom Abu Jahl ñu noon ca mbalkama am ñu ne comme loolu na nag mooy dafa ñu deewee wa sallam